bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defee am seen rajo ci seen jataay bi mu tuddee Riyadou Salihine ngeen koy am bis bu jot ci waxtu wi dellu seen di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tey mooy sunu juróom-ñeenteelu daje juróom-ñetteel bi ñu ngi taxawoon ci bunt bi sunu euh, mbokk mu baax mii di al imaam Nawawi doon dajale li araamal jullit yu tongoo lu ëpp ñetti fan mu indi loolu ñu aaya jooju nekk ci alxujuraat te mu ko jëfandikoo ci téere bi bari lool innamal mu'minuna ixwa fa aslihu bayna axwaykum foofu lañ taxawoon démb ci bunt bi mu wéyal ko nag moom bunt boobu ba jot ci indi ay hadis mu ne sunu borom daa wax ci alquran ci suratu almaida wala taawanu al ithmi wala udwaan bu leen di dimbalante ci luy jur bàkkaar bu leen di dimbalante ci luy jur noono wala bu leen di dimbalante ci bàkkaar bu leen di dimbalante ci noono waa ji bu nekkee ci bàkkaar bu ko ca kenn dimbale bu nekkee ci noonoo jullit di bu ko ci kenn dimbale waaw kuy def lu baaxut kenn du la jàppale bunt la nag bu yaatu wala taawunu al ismi wala udwaan kenn du fekk ku ne ci lu baaxut nga di ko jàppale déedéet kenn du fekk ku ne ci lu baaxut nga di ko jàppale waaye kenn du jur ak noonoo ci penc mi nga di ko jàppale diw daal mere na diw kon dama koy mere déedéet bul ci defante noonu diw moom a mere diw fexeel ba mu mere diw waaye ngeen ànd di ko merlee ka di ko defi yëf loolu tam bokk na ci lu yàq penc bi diw daa mere diw kon dama koy mere ëpp naa def bul def lu ku ku mere nit nga mere ko ndax nit ñi dañoo mën a mere nit ci duñ ko teg ci yu mel ni ki noonu tubaarkàlla wala duñ ko teg fa mu war a tege yonent bi alayhi salaam mu ne ci hadis bu njële ci anas ibnu malik radiyallahu anhu laa taqaata'u wala tadaabaru wala tabaaxadu wala taxaasadu yonent bi tere ñu ñeent bu njëkk mooy laa taqaata'u bu leen dogante bu leen dogante diw daal dog na ma dog naa ko yomal xiyaam sax bu nu gisee yàlla yonent bi nee na bu leen def loolu laa taxaataw àdduna bu la ci kenn def dara ba tax nga ne dog naa ko dog jëm fan naka noonu wala tadaabaru bu leen wanante ginnaaw ku ne du mooyu sa moroom wala tabaaxadu bu leen soxorante wala taxaasudu bu leen añaanante wa kunu ibadallahi ixwaana loolooy tax ngeen mën a nekk ay jaami yàlla ba noppi nekk ay mbokk mu ñëw nag ci li tax imaam Nawawi indi hadis bi ci bunt bi mu ne wala yaxillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa thalaasin daganul cib julit muy mere moroomum julitam lu ëpp ñetti fan daganul cib julit muy mere mbokkum julitam lu ëpp ñetti fan ah waaw bu ma tee semaine nag loolu beneen affaire la bu ma tee weer nag bu matee at nag léeg gis ñu meroo ñaar fukki at mbaalu ko ëpp léeg gis ñu meroo lu mat fukki at ba kenn da ko faatu yonent bi ne loolu daganut de loolu daganut mer mën naa am waaye nag bu mu yàgg bu mu yàgg ñetti fan ëpp na ca de yonent bee ko wax mais ñetti fan ëpp na ci seytaane nag bu sañoon ñun ñëppay meroo kenn du tudd sa moroom waaw mu naan waaw Maodo Faye lu mu joteeg Alioune Sall waaw Ndiaye Diop lu mu joteeg diw diw lu mu joteeg diw ku ne ñu tudd ko mën naa am dara amut waaye nit ñaa cay nekk ba mu yàgg wax jooja àgg ca kenn ci ñoom ñaar mu far ne këj déedéet. bu kenn fexe ba man la def ba nga mere kenn lankal ndax yonent baa ko tere sallallahu alayhi wa te lum ne ab jullit waru koo def rek bàyyil xel ci ne boo ko defee koo doon ñu jële ci abu ayyub al ansaari radiyallahu anhu anna rasulullahi qaala li muslimin an yahjura axaw fawqa thalath thalathi layaalin fa yacridu haadha wa yaaridu hada wa xayruhuma allazi yabda'u bisalaam muttafaqun alayhi mu ne daganul cib julit mu gàddaay mbokkum lu ëpp ñetti guddi daganul cib julit mu gàddaaye mbokkam julitam lu ëpp ñetti guddi hmm. mu ne yaltaqiyaani teewul ñuy daje fa ñuy daje di daje kër diw di daje garam di daje eh, bureau di daje école di daje université di daje ci jàkk ji mbaa ci jumaa ji fu ne ñu ngi fay daje waaye bu ñu dajee rek fa yaaridu hada wa yaaridu hada kii du mooyu morom ja kii du mooyu ko bu nuyoo ba agsi ci moom bëgg ko bëggee jox loxo mu ne ko téyel sa loxo wala du ko jox loxo sax far du ko xool yonent bi neen loolu daganut de ya rasulallah ya rasulallah de bari na ko lool penc mi de bari na ko lool diggante wujj ak wujj xam naa ci ñoo xam ne du tuddante de yaa rasulullah kenn mun leen a defare dem na ba ci diggante baay ak doom mi ngi ciy am diggante baay ak ndey mi ngi ciy am diggante rakk ak mag mu ngi ci am de yaa rasulullah yow mi ko tere bés nag dana ñëw lii nga tere woon te kii moom ne kenn mënu koo jubóole ak mbokkam mi benn bés ñu takk ay loxoom takk ay tànkam sañ ay bën bënam laxas ko perkaal ba mu ne ngodd daal la koy indil yow yà yow yà yow yàlla bi ñu ko indilee yàlla yonent bee ko war a seede ci tere woon na ko lii ay mbokkam ne yàlla ka mere woon mbokkam am ak mim la moom lañ la tey mu ne teg leen ko foofu te dem ñibbi gaa yi teg ko fa dem ba ci buntu kër ga raxasu ba set wecc ci yow waaw dank seen i nakk lekk lekk seen i suuraale bàyyi la ak sunu borom malaaka yi ñëw nag tàmbali laa laaj ah loolu doy na waar de yonent bi ne waaw wa xayruhum ñoom ñaar ñii ki ci gën mooy ki njëkk a jox morom ja loxo allahu akbar ñoom ñaar ñii ki ci gën mooy ki dégg waxtaan wi tey ki dégg waxtaan wi tey ndeysaan bokk ak ndogu benn frère wala yaayam wala wala jabaram wala wujjam te daaw daawuñu tuddante mu dégg lii rek tey ndeysaan daal di yëlab loxo ya raxas ba set daal di ñëw sukk ne morom ja daal di ko jox loxo ne ko baal maaq yonent bi ne ne koo koo seytaane koy def yombul de ceettt meroog nit nga raxas sa loxo ndeysaan ñëw ne ko ko jàbb ne ko baal maaq <laughs> soxna sa nee na yombul de waaye moom de kër ba mu xëyee ca waxtaana fajar wa la dugg ci oto ya dem ca mbokkam ya xëy ñëpp ñam meroo leen te xam ne meroo nañu baal ma àq baal naa leen mu génn deux mille génn cinq mille kenn mu jox la ne baal ma àq daal ñëw toog bu baax léegi juboo naa ki mbokkam tabarkalla waaw tabarkalla wa xayruhuma allazi da ubbi salaam ñoom ñaar ñi meroonte ki ci gën mooy ki njëkk a joxe loxo léeg-léeg sax nga jox loxo nit ki mu jox la cat baaraam seetaan na ko yaa ko man mu jox la cat baaraam ngay chercher pour ngeen juboo mu lànk waaye yow baax nga ba baax nga ba pare moom moo ci des buntu boobu imaam Nawawi indi ci hadis boobu ñaareel mu ñetteela ko hadis ba Abu Hurayra radiyallahu anhu di wax ne yonent ba sallallahu wasallam nee na tu'radu al fi kulli ithnayn wa xamis fa yaxfiru llahu li kulli imri'in la yushriku billahi shay'an illam illam ra'an kaanat baynahu wa bayna axi sha'na fa yaqul utruku haadayni xatta yastaliha rawaahu muslim yonente bi alayhi salaatu salaam nee na bisu lundi ak bisu jeudi ci la ñuy yóbbu jëfi doomu aadama yi gaaral ko seen boroom subhaanahu wa taala bu lëndee ñu boole suñ jëf yi yóbbu ñu daal di ñu daal di jëfaat mardi mercredi jeudi ñu boole ñetti fan yooyu liñ ci jëfoon yóbbu ko defee ñu jëfaat vendredi samedi dimaas lundi ñu boole jëf yi yóbbu waaw conteneur yaa ngi rang rek tabarkàlla ci port beeg aéroport beeg ñoom seen yooyu di yóbbu suñu jëf yi yóbbaale koor yi ndeysaan naafile yi saraxe yi julli yi yépp la ñu boole ko ku ci nekk ñu defal la sa kees bind ci saw tur waaw ak sa âge ak sa tur ndey ak sa tur baay ndax du jaawaloo def ci sa empreinte waaw tubaarkàlla mu ne ca fàng <laughs> ndeysaan seet jëf yépp nag bu jëf yi ñëwee douane yi commencé ko seet douane yi commencé ko seet est-ce que kii de douane na est que kii am na kayit waaw ñaar la ñuy xool bu nekkul ci jëf ji rek mu jàll duwaañ bi daal ñaar ko yitteel waaw Abdourahmane Faye Abdourahmane Faye ñoom duwaañ yi yàlla daa am ay duwaañ yi duwaañ yooyu ñaar leen yitteel ci jëf yi mooy dañuy xool est-ce que am na bokkaale loolu lañu njëkk xool est-ce que waa ji jëfam ji am na bokkaale galaay ndaw doomi paate ndaw ak xujj ndaw seet <laughs> judd le vingt ma mars cinquante quatre galay Ndaw waaw ca euh, mbir ki laan Ndaw ñu seet jëf ji amul benn bokkaale waaw parce que bokkaale lañ njëkk a seet ñu seet gis ne Galaay Ndaw jëf ji mu jëf bokkaale wu ci depuis lundi ba tey mar euh, mardi ba tey mar mardi mercredi jeudi bokkaaliwu fi malaaka mi ne nun nun pare nañ ci nun duwaañ bi ñu ñu yóbbu ko ci beneen yeneen duwaañ yi waaw ñooñu tam li ñu seet moom mooy ndax meroo nga ak kenn ndax juboo nga ak say mbokk bu fekkee juboo nag ay mbokkam jëf ji daal di jàll bu juboo ak mbokkam nag ah sunu boroom daal ne sunu borom daal ne utruku haazayni kii di gallaay ndaw mi ak paate sow mi merol boole leen seen ñaari kees keesi jëf yi tegal ma ko fële xataa yastaliha ba baa ñuy juboo ñoom ñaar allahu akbar tegal leen ma ko fële ba baa ñuy juboo ñoom ñaar ndekete kon yàlla kenn mënu koo jëfal yit ko ti jubóog say mbokk laaj leen ko Moussa Moussa sunu borom daf ne ko woon dama dama laa accordel audience yàgg banu Israël waaw dañu maa bëgg daal ñu ñu ñu daje maag yéen ko ah mu ne ko waaw ah léegi nag tànnal ci banu Israël juróom ñaar fukki nit ak yow ngeen nekk soixante onze waaw bu bis sàngamee ngeen ñëw Moussa daal ñëw tànn soixante dix ak moom muy soixante onze mu ne leen man maa ngi maa ngi leen di jiitu maa ngi dem tey lundi yéen su mercredi ngeen ñëw ba mu agsee sunu borom waxu ko kañ nga ñëw déedéet waxu ko mbaa jàmm nga yendoo mbaa jàmm nga fanaan déedéet def na ko ana say mbokk loolu la ku njëkk laaj wa ma ajalaka an xawmika ya Musa loola tee ànd ak mbokk bi ngay ñëw xaaji fexe juboo ki mbokkam yàlla ko wax Musa de wa ma ajalaka an xawmika ya Musa loola tax a ñëw lu tax àndoog say mbokk looy yàkkamti Musaa ne sunu borom hum ulaayu ala athari ñu ngi nii ñu ngi nii deux jours laa leen di ray wala trois jours hum ulaayu ala athari wa ajiltu wa ajiltu ilayka rabbi li tarda man nag ma jiitu leen ñëw leen di ndax nga kontaan allahu akbar sunu borom ne ko li nga defaroon ci quarante ans yëpp yàqu na wa laqad fatanna qawmaka min ba'dika ya Musa ndeysaan man kenn du ma dicté li may tax a kontaan ku fi ñëw te àndoog say mbokk naa la posé question bi jalla jëlalu waa zakamalu waaw waaye ñëw na yàlla rek cëpp ñëw naa bon ana diw nga ne ko kooku dafa faalewu ma ko quoi sunu borom demal faale ko te ñëw waaw ana sa papa <laughs> non papa bi dafa bëri wax quoi mu ne demal wàññi wax ji te ñëw ana sa yaay sama yaay dafa compliqué mu ne demal waxtaan ak moom te ñëw yée te te te allahu akbar ndaw bëri ndaw ndaw problème ndaw problème moo xaat ne ci hadis boo xam ne jaabir moo ko nettali sami'tu rasulullahi yaqul inna ash-shaytaana qad ya'is ya'isa an ya'budahu al-musalluuna fi jazirati al-arab walakin fi at-tahriishi baynahum rawaahu euh, muslim jaabir nee na yonente ba nee na seytaane naagu na ne kenn ñii julli ñii julli kenn dootu ko ci jaamu seytaane mu xam na loolu ah waaw moom wóor na ko ni nit du julli ba noppi di ko jaamu mu ne rawatina nag fii ci jasiratul arab fii ci Makka ak Madina ak jasiratul arab li ko wër lépp yaman ak dëkk yooyu yëpp mu nekk a wóor na seytaane ne ko ñii daal di julli ba noppi di ko jaamu mu ne mu amatu fi fii mu amatu fi waaw lu tax yonent bi ni fii jasiratil arab garanti foofu faja des garanti wu ko allahu akbar mooy boo xasee gën a jasiratul arab léeg-léeg nga gis dëkk boo xam ne laïcité ga fa nekk tax na yàlla di tere ay xërëm yooyu du leen tee sampi xërëm layal ko ba mu lay waaw waaye ci jasirul arab googee monument bu am jëmmu nit wala bu am ruux monument de am na fa waaye jëmmu nit mbaa ruux ba kenn def ko fa ñu ne waaw seytaane kon lu muy def mu ne walakin fi tahrish baynahum tahrish mooy yàq seen diggante changer xol yi fexe bañ dogante mooy taxriij mooy ñëw ci nit ne ko diw def laa bañ gis nga diw mii def laa bañ ndeysaan nga daal di koy bañ mu ñëw ne diw mii daf lay jëw nga daal di koy bañ wala diw mii fu mu toog sab yàqu nga daal di koy bañ waaw sab der yàqu est-ce que santal yàlla ndax ki yàq sab der ki yàq sab der lépp lum jëf rek yaa koy moom lépp lum jëf rek yaa koy moom kooram gi mu yendoo tey jii tabarkalla ci sa compte la ko yàlla lay def ñu jëlee ci abu hurairah radiyallahu anhu ne laa yaxillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa fa man hajara fawqa fa maata daxala annaar rawahu abu daawud bi isnaadin ala sharti buxaari abu hurairah nee na yonente ba nee daganul cib jullit muy mere mbokkam jullitam lu ëpp ñetti fan mu ne ku mere sa mbokkum jullit lu ëpp ñetti fan dee dugg sawara la ilaha illallah nee na ku mere sa mbokkum jullit gàddaay ko bu du ngeen tuddante lu ëpp ñetti fan nga dee daxala naara dugg sawara ceetetetet waaye waaye loolu kay wax dëgg yàlla am jëru ko fi nag kon ku yebu bañ fee merente kenn mu nga fa man hajara fawqa fa maata daxala naar ku gàddaay sa mbokkum jullit mere ko ba doo ko tudd lu ëpp ñetti fan far dee dugg sawara moom it mu faatoo fekk si la ci addis yi ba tey junneeg juróom benn téeméer ak ñeent abu xiraas xaddaad ibnu abi xad xadar al aslami wa yuqal asalami asahaabi radiallahu anhu loolu nag Cheikh Tandian moo moo ko jàngi woon <laughs> ko yàlla yokk wér moom moo jàngi woon yooyu waaw tabarkalla yal na ko yàlla yokk wér te gën koo sàmm ca soqali daara ji yonente ba nee man hajara aqaahu sana fa wa ka safki damihi ku ko a yem ah waaw ku meroog nit at yaag ku ko rey jam ko paaka ba mu dee mbaa nga fetal ko yéen a yem képp allahu akbar mën hajara axaawu sana fa wa ka saf ki damihi ku mere nit at fukki weer ak ñaar tuddoo ko fukki weer ak ñaar demoo fukki weer ak ñaar du ngeen wax fukki weer ak ñaar du la fukki weer ak ñaar dogante ngeen yonent bi nee na yaa ku ko rey yéen a yem te xam ngeen la lam wax ci ku rey wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'u jahannam ah mbokk yi bunt bi tabarkal la bunt bi tabarkal la bunt bi nan ko seetaat yaakaar naa ne bu nu munta juboo ci guddi gi xanaa sunu xëyee nun ñépp nu wërante ñi bokk marché te meroo hmm? ñi bokk daayira te meroo ñi bokkub sëriñ te meroo ñi bokk tariqati meroo ñu bokk association noonu ñi bokk bureau ñu bokk entreprise ñu bokk société nañ bàyyi xel ci lii yonent bi nee na ku mere nit at rey nga ko rawawu abu dawud bi isnaadin saxiix ku mere nit at rey nga ko waaw ku mere nit at rey nga ko xadis bi mujj ci bunt boobu ñu ngi ko jëlee ci abu hurairata mu ne laa yaxilu li muminin an yahjura mu'minan fawqa thalaasin fa in marrat bihi thalaathun falyalqahu wal yusallim alayhi fa in radda alayhi assalaam faqad istaraka fil ajri wa in lam yarudda alayhi faqad baa'a bil ithmi wa xaraja al musallamu min al hijrati waaw isa kanat al hijratu lillahi ta'ala fa laysa min hadha fi shay <laughs> yonente bi alayhi salaam nee na daganul ci jullit muy gàddaay jullit ni moom lu ëpp ñetti fan mu ne su fekkee meroo ma mat ne ñetti fan soo dajeeg waaja nanga ko nuyu soo dajeeg waaja nanga ko nuyu su fekkee mer mi mi ngi ëpp ñetti fan boo dajeeg ki nga meral nee ko assalaamu aleykum fa in radda alayhi salaam mu ne bu la fayee nuyoo yéen ñaar yéen a bokk tuyaaba ji ki njëkk a nuyoo ak ki ko fay far ngeen juboo bu fekkee nanguwulaa delloo nuyoo ba nag hmm? su fekkee nanguwulaa delloo nuyoo ba nee na baa abil ismi moom mooy gàddu bàkkaar ba ki doon nuyoo moom al ki doon nuyoo moom génn na ca gàddaay gi moom amatul benn bàkkaar tabarkalla waaw moo tax ndeysaan eh, géwél ba géwél ba dafa am ñaari xaritam yu bokk ndey ak ñaari xaritam yu bokk ndey ak bàyyi te meroo géwél ba duñu tuddante ba daanaka mat na kenn ka may ko biyeb màkk géwél ba gàddu biyeb màkk ba yët ko yët ko rakki waa ji wala boog frère bi ki ko mere ne ko diwa la may billet bii nee na nga dem ci màkk mu ne ko diw man mu tudd ko turwa mu ne ko da ngay wax rek mu ne ko mas nga maa xam ci wax rek mu ne ko déedéet mu ne ko su ko defutoon du ma la ko yët nee na li dox seen diggante du dara mun leen a bokk ndey ak bàyyi di meroo di di dem waa ji daal di jooy ndeysaan géwél ba jooy la ko mu jël billet ba ne ko jërëjëf nee ko danaa fa ñëw géwél ba daal di wëlbati ko dem ca ka ko mayoon billet ba frère bi ne ko diw nee na dina fi ñëw bi sàng mu ne ko diw man mu ne ko sa frère ko ah lu xew mu ne xam na ne frère nga ngeen bokk ndey ak baay lii dox seen diggante waru fee dox na jóge ci seen jabar yi rek kenn ku ne naan sa jabar nangam sa jabar naan nangam ak nangam ba ngeen bëgg a meroo nii te seen yaay yéen rek la am suq mi ci bàlla gu barke ji mi ci ñaani waa ji daal di jooy moom ba bis ba ñëwee géwél ba dem jëli kële ñu dugg ci oto bi ñëw daal di wàcc ne cëpp jàkkaarloo moom joxante loxo géwél ba tagg kii daal di ko tagg kii daal leen di wan ne moom moo maanaam bi mu taggee kii tagg kii nangam kii nangam ci biir kee wax ne jërëjëf ci biir bi ma may rek mu daal di xam ne ah kon géwél bi moo jël billet bi daal di ko yët kële deful fa lu rëy tabarkàlla tiyaabaam jooju boo ko fayee nun <laughs> ñëpp xaj nañ ci waru Hadj ma Sakho gis nga defar looloo tax yonent bi ca buntu fen muy wax ni kii def lii du fenkat laysal kazaabu man yuslihu bayna annaasi fa yunmi xayran aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bunt bi day jar naa diraasawaat lool jar naa jàng lool ba kenn du la mën a def nga meroo kenn kenn du la mën a ruuxale kenn kenn du la mën a jaxase ak kenn suñ fàllu nee na boo ànd su mbokkum jullit ngeen mbokk fas bu la ko kenn feccil ginnaaw yéen ñaar yéen àndoon fas ab pas-pas mu ne mu ne la koy fecc na doon yéen ñaar ngeen dajalaat fecc ko rek waaye bu nit ñëw mukk fecc la pas-pas boobu bul ko nangu sëñ Fallou moo ko daan wax radiyallahu anhu waaye nit ñi da ngay fas ak nit ab pas-pas jenn waaye jaar fa moom fecc pas-pas ba ba yéen ñaar du ngeen tuddante kooku rambaaj la lànk leen lànk leen bu nit ñëwee bëggoon ma booleeg oustaz Alioune Mbaye allahu akbar wala keneen wala keneen wala keneen man maa wara a lànk lu tax li may naqari ci moom ba ma koy bàyyi moom moo koy def te lan la mën a def sax man ba ma bàyyi ko <laughs> lool lan lay doon waaw lan la mën a def ba ma bàyyi ko xanaa nu ànd ba ca armeel ya mu rob ma mbaa nu ànd ma rob ko te loolu du nekk bàyyante ndax ñaan yaay dox suñu ginnaaw mbokk yi buntu baa ngi noonu de jërë ngeen jëf ci kanam tuuti ñu weel jotaay bi ci yasalunaka tabarakallahu ngeen di laaj nu jéem a tontu yal na yàlla sàmm leen sàmm nu yal na yàlla aar leen aar nu yal na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi ko wër yal na yàlla nangul nu nangul leen yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara yéen am doon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa wa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu